nan ngay xaree iblis nan nga mën a def ba mucc ci iblis mi nga xam ne fu la tegale benn obstacle boo ko jéggee mu dóor beneen fu la tegale barrière nga jéggi ko mu dóor la beneen ngir yàq say jëf mu ne ko da nga koy fuglu de noonu nga mën a xarek moom ba ci fuglu ko bu baax ci xarek moom tey jañ lor yim lay teg ak yi nga xam ne yu ñaaw yim lay def loo bu ko bu kay bu ko defee yow bu ko defee amaana ci loolee insha allah tub faa ñu fegal la almehan yi nga xam ne moo yu yées yi jóge ci moom ak natt yu jóge ci moom mu ne nag fii lañ waroon a jël fa daafi anhu ngal la waaye na nga xareek iblis na nga ko jañ nanga nga jañ al yuy mooy eh, bu dikkee in attandeem dikkal na la yow jaam bi musu mu was wisa di la di la jax-jaxalloo ci mbiru yàlla wanda moo yàlla moo bind ñëpp ku bind sa baay diw sa yàlla yàlla ku ko bind ak yu mel noonu ak di la jax-jaxal naan la xam nga ne yawmal qiyaam yooyu yooyu di la indil ay waswaas moom mi nga xam ne mooy al waswaasul xannaas ah di la indil ay jax-jaxal nooy def mu ne bu loolu na nga ko jañe lan bi zikri rabbina na nanga ko jañe ci tudd sa turu borom tabaaraka wa boo ko defee rek iblis day daw takun bu boobaa di nga nekk muqaddasa koo xam ne daal dinañ lay sellal muccal la ci li nga xam ne mooy ay iblis diw ci jax-jaxal yoo yële mu la naroon a euh, ci sa biir xol bi waaw léegi mu continuer mu ne wa minhu bi rabbikal karimi tanju idan min makrihil azimi li annahu kalbun alayka sallata mawlaka fasta'in bihi la taghlata mu ne ba léegi nag loo mooy ni nga koy xeexe ba léegi wa minhu uz te sa borom boobu nga xam ne moom koy tudd bu la indilee ay jax-jaxal dawal làqu ci moom di ko ñaan mu musal la wa minhu ti iblis uz dee ko mus deel muslu bi rabbika di dem ci sa borom ngir mu musal la sa borom bi nga xam ne alkarimi mooy ci tedd boo koy ñaan loolu mu lay musal ci iblis ci minhu ca iblis mu yées moo mala di la indil ay jax-jaxal ak i mbokkam boo ko defee de ñaan sa borom mu may la ko tan du yow di nga nekk koo xam ne di nga mucc di nga am ngañaay waaw di nga am ngañaay de idan bu boobaa min makrihi yi nga mucc te di nga am ngañaay di nga mucc ci li nga xamante ne nii min makrihi ca pexe mu bon moomale al azim ba nga xam ne mooy bu màgg ba waaw mu ngi noonu ndax iblis ay pexeem dafa garawe inna kayda shaytaani kaana da'ifa <laughs> loolu borom bee ko wax de daañu fa ci ñan <laughs> ci borom bi kay iblis du tus waaye ci doomu aadama yi day ne moom da leen di gis ak i njabootam fu ñu leen dul gis naan leen moom inna shaytaana lakum aduw fattaxiduhu aduwa innama inna shaytaana gis mi lakum ñeel na leen aduwan ab noon bu rëy bon tattaxidu na ngeen ko jàppe aduwan am noon comme ni mu leen jàppe innamaa li am ba des mooy moom yad'u day woo di jéem a moo di jéem a convaincre di jéem a xëcc xisbahu mooy ñi nga xam ne ñoo ñooy parteem ñi ànd ak moom mbooloo yi ànd ak moom li yakunu nit ñi ngir ñu nekk min ashabi min ashabi sa'ir ci ñi nga xam ne ñooy dëkke safara way lakk ta fay ëllëg kon nag Iblis mel nii dawal ci sa boroom nga lakk bu tedd bi ah ngir nga boo nga ñaan ko mu musal la ci moom bu ko defee idan yow de tanju idan min makrihil azim ah ñu ne waaw mu ne li annahu kalbun alayka sallata ndax iblis ab xaj la rek waaw boo xam ne borom bi moo ko sëmbërtal sa kaw boo ko bàyyi seetaan sa digganteeg yow jaam bi ngir nattu la kooku ko sa mbërtal sa kaw mawlaaka sa borom bi nga xam ne mooy sa kilifa di kilifaam tam moom moom nekk ki nga xam ne moom méngoo mbiru jaam yépp la borom moom moo ko moom borom bi kan moo la moom la seetaan bàyyi Iblis yenn yi mu man koo def bay ci yow léegi boo ci bëggee mucc def sa borom bi nga xam ne moo ko moom ngay dem ñaan ko mu musal la ci ki nga xam ne jaam la comme yow voilà moo tax mu ne kon moom ab xaj la boo xam ne boroom bi moo ko sa mbërtal sa kaw mii sa sa mi méngoo say mbir kon nag fasta'in bihi demal nga sàkku ndimbal ci sa borom ngir mu dimbali la ci kaw iblis lii mooy yoon wi laa taxlataa bu ko jaxase de bul juum jàpp ne yow yow daal sa ngóoraay bopp sa effort bopp voilà yow daal ci yow dong mën ngaa xeex ak noonu sa dangay ngay dellu ci sa borom loolu manul la ne bul jaxase mbir yi de bul juum ba foog ni mbir yi du deme nii iblis booy xare iblis dangay daw ci sa ginnaaw boroom dangay dem ci sa boroom tabaaraka wa taala ngir ñaan ko mu musal la ci iblis loolu moo tax mu ne bu ngeen di jàng alquran fasta'iz billah ñaanal boroom bi tabaaraka wa taala yow seydina muhammad sallallahu waaye yow jaam bi mu musal la min ash-shaytaanir rajiim ci shaytaane bi nga xam ne moom la ñu jàpp ah. mu ne fa in tuhaaribu bil isti'aana bihi tasir bi dhaka dha ihaana moom laa doon wax sànq mu ngo gis nga fa in tuhaaribu boo nee da ngay xarek moom iblis bil isti'aana te jiituwul yow nga daldi ñaan sa boroom mu dimbali la ci iblis mi nga xam ne mooy sa boroom di boroomam te moo ko seetaan ci maanuteem sa mbërtal ko sa kaw nga ne yow di nga xarek si iblis saa nga ñaan boroom ñaan dimbalu borom bi tabaaraka wa taala bés booy xareek boobu sans loolu ñaan dimbal bi ci borom bi tabaaraka wa taala na la leer ne yow yow de toute façon te defe gañe nañ la te demagoo moo tax mu ne tasir da mujj bi zaaka ci sa ñàkka ñaan borom bi mu musal la ci iblis dimbali la ci kawam za ihaana borom ku ñuy doyadal. mooy iblis iblis da lay waa daal yaa moom kii moom kii moom. kii kii moom man sax du ma dem kenn ci sama ndongo yi gën néew laa koy yónnee moo li jënd yi dossier moom léegi koy sànq waaw kon ngeen mujj nekk nag daa ihaana koo xam ne ku ñuy toroxal nga mu ne fa rubbama tahqiruhu wa yahqiruk in kuntuma wahdakuma mu ne <laughs> bu ko bu bu bu ko xeeb de waaw fa rubbama ndax amaana ah yow tahqiruhu nga koy nga koy nga koy doya dal ko waa jàpp ne moom iblis de moom du dara ndax dégg naa alquran ne inna kayda shaytaani kaana da'ifa waaw alquran nee na pexem iblis moo pexem iblis nekk loo xamante ne nii lu doya di la waaw mu ne waaw loolu am na mais loolu mooy borom bi tabaaraka wa taala képp koo xam ne borom bi daal dina lay jàppandal waaw kay bu boobaa moom pexem iblis day nekk lu doya di waaye bu la borom bi seetaanee yow iblis daa xaj ci yow ki génne samaam bi nga xam ne yonent la ajjana yow yaakaar nga ne yow mi takk nga xam ne yaa ngi ci fosse septique bi takk rëpp yow iblis manu laa jote <laughs> moo tax mu ne amaana gis nga tax xiruhu nga koy xeet wayaa xiru mu daal di lay cor cor sa tànk yi nga àggu suuf dootoo mën a avancer yoonu yàlla wi mu la teg siraatal mustaqim gis nga boo ci newee di xeeb iblis naan moom daa garaw mooy dalay cor sa tànk yi lay cor nga àgg teer dootoo avancé ba pare nag mu daal di lay xëcc ci génn la siraatal mustaqim teg la ci yoon yu bon yi ci sew ndey wala subu la bu leen topp sew ndey fala yóbbu ci muy muy réel yi yoon yi nga xam ne ñoo jàdd yoon wu baax bi foofu fa la iblis bi dalay cor génn la foofu génn la yoon wu baax bi in kuntumaa ndeem nekk ngeen yéen ñaar wax da ku maa yéen ñaar ne da ngay xareek iblis te àndoog yow yow sa borom tabaaraka wa taala moo tax sëriñ bi ne woon comme niñ ko waxe woon taayee li mu doon wax naan ayyasa minnal minnillahu ayyasa minnillahu inda jiwali iblisa id naadaytahu bi yaa wali woo boromam ci moom la ñaan ngir mu dimbali ko ci iblis borom bi daal di koy nangul waxu la man Bamba man ci man sama bopp képp man maa ñëw xareek iblis gañe ko non mooy lim la wax nii noonu la jëfe foofu fële waaw ay ay at après yu yàgg sax ca jeewal waaw kon nag il faut pas déconner il faut pas ñàkk a xam jàpp ne yow daal àgg nga ci kell te foo xam ne iblis garaawul di nga xareek moom sans ngay dem di la xusa ginnaaw borom di ko ñaan mu musal la ci iblis boo koy def mu lay cor say tànk nga àgg suuf in kuntumaa ndeem nekk ngeen wahdakumaa yéen dong yéen ñaar wa yasburuk ba pare nag dina def yow nga nekk koo xamante ne dangay ngay alku da lay waaw ndax ku iblis bu la coree demoo fi la yàlla ne dem fa ah ngay avancer doo